Bismillahi rahmaani rahiim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruh wa na'uudhu billahi min shuruuri anfusinaa wa min sayyi'aati a'maalinaa man yahdihillahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu. Wa ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu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 ci semi bi nga xamee ne dañ ci leeral li nga xamee ne moo di lënt yi nekk ci ñay rafetal bidaa ak seeni tontu di ñaan suñu borom jalla wa ala mu wërsagal nu ak sellal ci suñuy pas-pas ak suñuy wax ak ci juróom-benneelu jotaay bi juróom-benneelu jotaay bi nag ci lañu commencé di indi lënt ya jàllul yëpp ay lënt la waaye rawatina nag jotaay yi ñëw ci kanam ñi nga xam ne dañuy daganal bidaa bu rafet ñi nga xam ne dañuy daganal bidaa bu rafet ci diine di ko saxal ñoom dafa am ay lënt yoo xamee ne dañ cee tegtaloo maanaam yoo xamee ni ci alxuraan la sax ñu ñu jàppe ko ne lii day wane ne bidaa bu rafet la daf koy saxaal te loolu ci ay lënt la kon am na ay lënt yoo xamee ne ñoom dañ ciy sukkandiku lënt ba ci njëkk mooy ni ñuy tegtaloo ci alxuraanul karim ci saxal bi ci saxal bidaa bu rafet loolu nag xëy na dana jël ay jotaay xëy na dana jël ay jotaay euh, loolu du ay tegtal. ay théorie yoo xam ne yu wér la du ay tolo waaye ginnaaw ñoom ñoo ko tudde ay tegtaloo euh, des na wàcc ak ñoom ci buntu boobu waaye lënt la kon day am subuhaat yu bari yu ñuy sukkandiku di wax ne euh, ay dalil la yu wér yoo xam ne day wane ne bidaa bu rafet lu soxla ci diine day wane ne bidaa bu rafet lu soxla ci diine Euh, lënt yooyu ba ci jiitu moo di tegtaloo ñuy tegtaloo ci li nga xam ne moo di alquranul karim waaye loolu ba lañ caa ñëw dañu mottali lu tuuti rek loo xam ne bëggoon nañ ko mottali ci jotaa jotaayu tay bi juróomeel bi ci yooyu ñu doon wax yooyu ñu wax ba agsi ci nee na loolu as-Siddiq as-Siddiq al-Ghumari koy wax ci itqaanu sun'a fi tahqiq ma'na al nee na yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa wax gi wax ne fa alaykum bi sunnati maa ngi leen di dénk sama sunna nee na sunnaam soosu yaani lam ci jublu mooy méthode bi ngay jaar metod yoon bi ngay jaar ba mën a jëflanteeg source yi sharia yi ak seeni àtte loolu maanaa la boo xam ne te terme la boo xam ne signification la boo xam ne mosuma gis borom xam-xam ci jiitu ya ko mos a wax loolu ñu mujj ñi ñoo ko wax jotuma ne sax am na ko ko ci jiitu kenn xamul loolu mooy lan mu ne bidaa bu rafet nag euh, bidaa bu rafet buñ ko waxee mooy méthode boobee euh, nga xamee ne euh, moom la alayhi salaatu wasalaam bëgg wax nga xam ne ki ko xam ki xam méthode boobu. moom mooy ballu bidaa bo bidaa yu rafet yooyu di ko ballu ci li nga xamee ne si nii moo di sursi sharia yi ak seeni atte loolu day kenn xamut mooy lan ci kaw suuf kenn xamut lum doon mbokk jullit yi wax ju day waar la wax joo xam ne wax ju garaaw a la joo xam ne xaqiqatan ab jullit bu ko déggee rek dana ko naqarlu bu baax a baax a baax xaqiqatan wax gi ñu wax ni yonent bi alayhi salaatu wax gi wax ne maa ngi leen di dénk sama sunna maa ngi leen di dénk sama sunna subhaanallah maa ngi leen di dénk sama sunna nee na mooy sunna soosu mooy yoon bi ngay jaar ba mën a jëflanteeg teg suuf si sharia yi ak seeni àtte mooy teg ci sharia yi ak seeni àtte loolu day bu fekkoon nit ki day jàngale ilmu usulil fiqh di wax ne ki ko jàng da nga mën a xam ni ngay jëflanteeg te ci sharia ak seeni xam ni ngay istidlaaloo ñu mën a xam kon jumtukaay la boo xamee ne usulul fiqh danga ko mën a sukkandiku danga ci mën a sukkandiku ba mën a dégg alquran ak sunna waaye jumtukaay boobu nga xamee ne nit ki bu ko jàngee dana mën a dégg alquran sunna ñu ne sunna nag mooy loola loolu musiba féetewu ko kaw wax la joo xam ne wax ju garaaw a garaaw la du wax joo xam ne wax ju ju woyof la yal na ko yàlla jégal ginnaaw faatula rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a waaye wax la joo xam ne njuumte dëggantaan la nee na bid'a al xasana mooy yoon wi nga xamee ne si nii eh, manhajiya boobee nit ki bu ko jaaree bu ci jaaree dana ko ci dana ko ci mën a génne mooy yoon wi ngay jaar eh, ba mën a jëflanteeg teg si sharia yi nee na bidaa xasana foofu lay dugg ci méthode boobu fa dugg nga xamee ne waa ji dana ko mën a banloolu ci source sharia yooyu loolu musiba la kenn mosu ko firee borom xam-xam yi mosuma gis kenn ku firee ñi saraa xadis bii ñi saraa xadis yi téere ñi ko saraa mosuma gis kenn ko wax ne sunna Yonent bi alayhi salaatu mooy méthode bi ngay jaar mën a jëflanteeg teg si loolu kenn xamul mooy lan Ibnu Rajab ci Jaami'ul Ulum wal Hikam fi sharhi xamsiina xadiisan min jawaami'il kalim ba mu waxee ne fa alaykum sunnati day wax ne as-sunnatu hiya at-tariiqatu al-masluuka fa yashmalu dhaalika at-tamassuku bimaa kaana alayhi huwa wa khulafaa wa khulafaa'uhu ar-raashiduun min al-i'tiqaadaati wal-a'maali wal-aqwaal wa haadhihi hiya as-sunnatu al-kaamila wa lihaadaa kaana as-salafu qadiiman laa yutliquuna isma sunnati illaa alaa maa yashmalu dhaalika kullahu wa ruwiya ma'ana dhalika an al-Hasan wal-Awzaa'i wal-Fudayl bin Iyaad wa kathiirun min al-'ulamaa'i al-muta'akhkhiriin yaxussu isma sunnati bimaa yata'allaqu bil-i'tiqaadaat li'annahaa aslu ad-diin wal-muxaalifu fiihaa 'alaa khatarin 'aziim nee na sunna buñ ko waxee mooy yoon wi ñuy jaar gis nga de mooy yoon wu ñuy sóobu nee na loolu day làmboo topp jàpp ci alayhi salaatu wa salaam nekkoon. moom ak i xula moom ak i xulafaawum ak rashidun moom ak xulafaaw xulafaawu rashidun nga jàpp ca lañ nekkoon ci ay pas-pas ak i wax ak i jëf kon mooy la alayhi salaatu wasalaam nekkoon aw yoonam ci ay pas-pasam ak i waxam ak i jëfam nee lii mooy sunna su mat sëkk si lii mooy li leer sunna gi alayhi salaatu wasalaam wax wax ne fa alaykum bi sunnati wa rashidin mooy lam nekkoon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay pas-pas ak i wax jëf lii mooy sunna su mat sëkk si du loolu mu ko firee nee moo tax as-salaf buñu masaana wax sunna joyal ko nee na day duggal loolu lépp mboolem diina jëpp nee na terme boobu signification boobu nettali mañ ko jëlee ko ci alxasan ak alimaam al-Awzaa'i ak al-Fudayl ibn Iyaad rahmatullahi ala al-jamii waaye nag ñu baree bari ci ñu mujj ñëw e, e, sunna léeg-léeg dañ koy jagleel lu aju ci pas-pas yi ndax mooy source diine pas-pas yi te ku ca juyoo mi ngi ci dosaan danger bu màgg-màgg waaye way la ñaar yooyu yëpp salaf si utiliser na ko waaye buñ ne sunna bi sifa amma as-salaf buñ ko masaana wax mooy la alayhi salaatu wasalaam nekkoon ak i àndandoom nga xam ne ay pas-pas ki wax ak jëf mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy diina jëpp loolu mooy mooy li moo tax damay faral di wax ne moo tax damay faral di wax ne téere boobu nga xam ne Ibnu Rajab bii moo ko taalif rahmatullahi alayhi mooy fadlu ilmi salafi ala ilmi al-xalaf loolu ndaw luy sàkku xam-xam lu nekk war nga ko tëral lu jàng ko dégg ko xam lu muy tekki xam-xamu as-salafu saalix ni mu gënee xam-xamu ñii nga xam ne dañoo mujj a ñëw léeg-léeg ñuy wane ay théories yoo xam ne day day mel ne daal day wane ne ñoom daal diine ji ñoo ko dégg wala am na yu bees yuñ yoo xam ne ñoo ko trouvé te ñi ñu jiitu woon xamuñu ko loolu kenn xamul mooy lan ci diine l'islam ji alxuraan ak sunna moo tax Ibnu Rajab day wax ca biir ci ne ñoom seeni wax dafa doonoon lu gàtt ba noppi doo matale ay maanaa yu bare bare bare bare bari léegi-léeg nga gis ñu mujjee ñëw ñu guddal ci ay kàddu yu bare bari yoo xam ne ñoom dañ koo gàttal te seen loolu ñu gàttal moo ëpp jëriñ lii nga xam ne ñu mujj ñu ñoo ko guddal lu ma ta bàyyi xel la moo tax terme yi nga xam ne dafa ñëw ci alxuraan ak sunna rawatina ak ci wàllu pas-pas ak manhaj soo ko bëggee dégg dellu ci alsalaf waaye bul dellu ci alxalaf lu ma ta bàyyi xel la lu ma ta bàyyi xel la sunna kenn mësu koo tiiree ci alsalaf ci ne mooy yoon wi ngay jaar bu mën a jëflante ak ci sharia yi ak seeni àtte kenn xamul mooy lan sunna buñ ko as-salaf bu waxee ci bi sifa amma mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy diimay lislaam yépp lam nekkoon ci ay pas-pas ak i wax ak i jëf loolu moo tax bàyyi xel moo tax euh, al imaam al Barbahari lan la wax ci njëlbeenu sharh sunna day wax ne i'lamu anna al islaama huwa as-sunna wa sunnatu hiya al islaam falaa qiyaama li ahadihima illa bil aaxar wala duma al aaxar wala falaa yaquumu ahaduhuma illa bil aaxar xam leen ne lislaam mooy sunna sunna moo di lislaam kenn mun ta taxaw ci ñoom ñaar takka ci des àndut ak yow lii mooy sunna waaye ginnaaw dañuy rafetal bidaa dañuy rafetal bidaa ci diine mënuñu ko féré lu dul noona mooy yoon wi ngay jaar ba nga jëfandikoo taxi yi taxi yi taxi sharia ak seen àttina su fekkee da koy ko féré noonu lan mooy natiija bi lan mooy résultat bi mooy yow mi xam loolu kon bidaa boo sos ak jaamu yàlla mën nga koo jël ah, daf koy dugal ci diine ji donte da koo sos ndax kan mën nga koo ballalu ci source yooyee ndax xam nga yoon yi ngay jaar mën a ballalu loolu musiba la moo ko jullit yi ta bàyyi xel la moo tax as-salaf daan dénkaane seen dénkaane yu bari ci ne na ngeen na ngeen na ngeen na nga topp ci na nga topp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngay na ngeen jàpp ci sunna ak tamasuk bi sunna lu ma ta bàyyi xel Imaam al-Awzaa'i ak lenn ci as-salaf dañuy wax ne al-i'tisaamu bi sunnati najaatun jàpp ci sunna loolu muccukaay la loolu muccukaay la loolu alayhi salaatu wa salaam bëgg a wax moo tax ki nga xam ne moo di Shaykhul Islaam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi day wax ne as-sunnatu hiya ash-sharii'a wa hiya maa shara'ahu Allahu wa rasuluhu min ad-diin nee na sunna mooy sharii'a jépp mooy la yàlla wax la yàlla yoonal akub yonentam ci diine ji loolu mi ngi ko wax ci Majmuu' al-Fataawa moo tax Ibn Rajab ci kashful kurba fi wasfi xaali ahlil xurba day wax ne as-salaf buñ mësaan a wax sunna lañ fi jublu mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i àndandoom fam jaaroon ci ay pas-pas ak i wax ak i jëf nga xam ne daa mucc ci ay bànneex mucc ci li nga xamee ne si nii moo di ay lënt mooy tariqatu nabi sallallahu alayhi wa sallam allati kaana huwa alayha wa asxaabuhu as-saalimat as-saalimat min ash-shubuhaati wa shahawaat loolu lu ma ta bàyyi xel la kon loolu moo di sunna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax al-Haafiz Ibn Hajar ci Fathul Baari bi mi sara faman raghiba an sunnati falaysa minni ku sib sama yoon bokkul man lan la wax day wax ne al-muraadu bi sunnati hiya at-tariiqa wa laysa sunna fi muqaabil al-fariida loolu leer na mbokk jullit yi nee na sunna lañ ci nam mooy yoonu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kenn mu ci lan sunna si jàkkaarloog farata lii mooy li wér ci dégginu as-salafu saalih léeg-léeg léeg ñu ne sunna nag jubli ci masalay pas-pas comme al imam ahmad li mu wax ne usulu sunnati indana usulu sunnati indana loolu lu tàmbalee ci usulu sunna mooy su sursi pas-pas fi nun al imam al humaydi kadhalika ci usulu sumala as-sunnatu indana as-sunnatu indana loolu lañ ci jàpp lañ ci jublu mooy pas-pas kadhalika sharh as-sunna kadhalika sharh as-sunna bu al imam al barbahari kooku lañ ci jublu mooy leeral pas-pas ni ki noon as-sunna lil khallal as-sunna li abdullah ibn ahmad ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon loolu laa bëggoon a leeral mu doon loo xamee lu mënta ñàkk la. mbokk yi bu ñëwee nag ci li nga xamee ne moo di shubha shubuhaat yi nga xam ne ñay ra ñay daganal bidaa bu rafet ci diine ñay rafetal ne ñay wax ne bidaa bu rafet am na ci diine shubuhaat yi ñuy sukkandiku loolu lañ bëgg a ñëw tey jii laytaay la rek waaye jotaay yee ca kanam xëy na suba dañuy am ñetti jotaay yoo xam ne pour leeral la pour leeral ko. rawatina subha ba ca njëkk moo di istidlaaluhum bil Qur'aan ala isbaat al bid'ati hasanati fi diin wa radd alayha wa radd alayha ba ca njëkk moo di seen subhaat yooyu da caa bokk mooy fa njëkk a tàmbalee moo di alqur'aanul karim alqur'aan buñ ci tegtaloo am na laayaat am na aaya yoo xam ne boo xam ne day wan li bidaa bu rafet mu ci diine boobu ban la ñeneen mooy laaya ji sunu borom tabaaraka wa ta'aala di wax ni wa rahbaaniyatan maa katabnaahaa alayhim illaa ibtighaa'a ridwaanillaah famaa ra'awhaa haqqa ri'aayatihaa fa aataynaa allaziina minhum ajrahum wa minhum faasiquun ci biir laaya jooju la Yàlla wax lii nee na ña toppoon Yàlla daa def ci ñoom ak yërmande ak li nga xamee ne moo di ñëwant ñëwant ak yërmande suñu borom daa def ci ñoom ak rahbaaniya joo xam ne ñoo ko fent wala wax ju tàmbali la rahbaaniya itam mi ngi ci ñoom goo xamee ne ñoo ko fent nee na farataalu ma ko woon ci ñoom lu dul sàkku gën cee sàkku ngërmal yàlla waaye nag sàmmuñ sàmmantewuñ ko sàmmuñ ko dëgg-dëgg sàmm ma jox ñi nga xam ne gëm nañ ci ñoom seen tuyaaba waaye ñu ëpp ñoom ay kàccoor la ñeme laay ji boo ko xoolee dëgg-dëgg dellu ci tafaasir yi déggal li ñu wax de ñeent daf lay jàngal ci ne bidaa bu rafet am na ci diine daf koo tegtale nan la ko tegtale nee nañ labbewu gi nekk ci laaya ci labbewu arrahbaniya mooy labbewu bidaa la boo xam ne dañ ko sos ci shari'atu nabiyillahi isa alayhi salaam labbewu googu amutoon ci diineem dañ ko caa sos te ànd ak loolu laaya ji yeddut ay balut ñooñi nga xamee ne dañ koo sos ñafent uh, làbbewuga ayuba ayubalu leen ci fent lool yi fent lool yi ñu fent ayubalu leen ci kaw fent googu yi ñu fent ak làbbewu ndax dañ cee jublu woon ngërëmal sunu borom tabaraka wa taala lu waaye lan moo tax lan ci lan ci lan la leen ayibal ci lan la leen yeddee mooy ñàkk giñ ko ñàkk sàmmante kon loolu dalay jàngal ci ne kon bidaa bu rafet lañ ko yombal ci diine ndax kat su fekkoon wut loolu kon suñ borom du tuyaabaal ña ko sàmm dëgg-dëgg sàmm comme ni mu ñëwee ci laaya ci fa aatina alladhina amanu minhum ajrahum mooy ña sàmmanteeg laa beew googee dëgg-dëgg sàmm ña ko sàmm loolu nag seenu déggin la ñoom benn borom xam-xam bu wax loolu waaye wu déggin la ñoom waaye benn borom xam-xam loolu moom gisee fu ko. loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ci loolu aw déggin la wax gi ñu wax ne fa atim alladina amanu minhum ajrahum mooy suñ boroom dafa tuyaabaal ñi nga xam ne dañoo sàmm labbe ga dëgg-dëgg sàmm euh, ñoom la yàlla tuyaabaal loola day wane ne kon bidaa bu rafet am na ci diine loolu déggin la ci ci loolu ci ñoom waaye benn borom xam bu wax loolu gisuñ fu ko même tafsirkat yi ñuy dellu amu ci kenn ko wax ne laaya ji la muy wane moo di kon bidaa bu rafet mënees na ko sos ci biir diina waaye ñoom ñi rafetal bidaa ñooy dellu ca tafasir yooyee di wax ne tafasir yooyu la ñuy wax ñoom mooy kon bidaa bu rafet mën na mënees na ko dagal ñoom ñooy wax loolu waaye tafasir yi la ca lañ rek la yem fi nga xam ne fi lañ yem danañ danañ ci ñëw léegi fi ñu yem danañ ci danañ ci ñëw kon su fekkoon laaya ji wani wut ne bidaa bu rafet am na ci diigéen am na ci diine kon. yàlla du yaabaal ña ko sàmm dëgg dëgg dëgg sàmm moom laa béyu googu comme ni mu ñëwee ci alxuraan ne fa aatayna alladhina amanu minhum ajrahum maanaam ñi nga xam ne dañoo sàmm laa béykat dëgg-dëgg sàmm ci kem ci ci ñoom niñ ko déggee ñoom ñoom ñi rafetal bidaa ba rafet nee na yàlla da leen du muy wane na kon bidaa ba rafet am na ci diine yemuñ ca dañoo wax ne ñu ëpp ci ñi firi euh, firikati alxuraan bi dañoo wax ne yàlla da leen a gërëmal bidaa ba noppi daal leen cay tagg daal leen sant ñu sax ca te bañ koo bàyyi loolu mu ñëw ci laay ji moom loolu moom aw déggin la moom aw déggin la ci ñoom mais ñëw ci laay ji yàlla sant leen ñu ñu sax ca bañ koo bàyyi loolu moom ñëw ci laay ji fi'lan loolu moom mooy li wér dinaa ci ñëw tuyaabaal ñoo ñi nga maanaam yi ay lawazim la yii ay mafahim la yoo xam ne ñoo ko déggee jëriñoo ko ci laay waaye saxu ci dana ñëw ci tafasir yi léegi daal tuyaabaal ña sàmm laa beew laa beew googu dëgg-dëgg sàmm kon ginnaaw suñ borom da leen caa gërëm di leen ca tagg di leen ci tuyaabaal te dañ koo fentoon ci sharia eh, ndax ne eh, ngir saako ngërmal yàlla yàlla rafet la ko <laughs> dégg ci seeni wax lay wax ci seen déggin yàlla rafet la ko ba da leen ci tuyaabaal kon loolu lay jàngal koy mooy kon kay naa mën a fent lu rafet ci diine ndax yàlla am na ñum ñum ci tuyaabalaan ci taggoon loolu mooy seeni wax nee na loolu day tegtale ci ne yàlla ŋàññiwu leen ci fent giñ ko fent waaye da leen a ŋàññ ci ñàkk matale ga comme kii nizar nga xamee ne daa bëgg def dara te te wut loola kooka du jaagee ma dañ eh, dañ naan ko dañ koy waral nizar gi dañ koy waral ci kawam wala dañ koy yedd ca loola waaye dañ koy dañ koy yedd ci yaani ci bàyyi gi ko bàyyi waaye dañ koy yedd ci ñàkk ko ñàkk matal kon ki nga xam ne day Nigérien day def dara bana noppi matale wu ko kooku dañ koy yedd ci ñàkk matala gi waaye duñ koy yedd ci Niger gi wala duñ ko waralal Niger gi nee nañ bokk na ci nee nañ bokk na ci tafaasir yooyu mufassirine yooyu yi nga xam ne dañoo firee laay ñoom duñ ko fire ñoom mooy al imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Tabari na ngeen ko diglu nag bu baax a baax da ngay ne kon lañ ca dolli ñoom bay tax ñuy rafetal bi daa bu rafet ñoo ko ca wax waaye Ibn Jarir wax Ibn Jarir lu mu raximahullah nee na wa awla al aqwaali bi fi dalika bi sixati an yuqaal in alladina wasafahum allah bi annahum lam yarcuu lam yarcuu arrahbaniyata xaqa ricaayatiha bacdu altawaaif allati ibtadacaha wa dalika anna allaha jalla sanaahu axbara annahu ata alladina aamanuu minhum ajrahum fadalla bidalika ala anna minhum man qad racaaha xaqa ricaayatiha falaw lam yakun minhum man kaana kadaalika lam yakun mustaxiqal ajri mustaxiqal ajri allazii qaala jalla sanaa'uhu fiihi fa aataynaa allaziina aamanuu minhum ajrahum wa qawluhu fa aataynaa allaziina aamanuu minhum ajrahum yaquulu ta'aalaa dikruhu fa a'taynaa allaziina aamanuu billaahi wa rusulihi min haa'ulaa'i allaziina ibtada'uu rahbaaniyyata sawaabahum 'alaa ibtighaa'ihim ridwaani ya'nii 'alaa ibtighaa'ihim ridwaanullaah wa iimaanihim bihi wa bi rasuulihi fi al-aaxira fa kasiirun minhum ahlu macaasi wa xuruujin can taacatihi wal iimaani bihi wa bi naxwi allazii qulnaa fi zaalika qaala ahlu ta'wiil nañ jiglu bu baax a baax Ibnu Jariir at-Tabari bam indee wax yu bari ci niñ firee laaya ji neen laaya ji daal la ci gën a yey ñu firee ko nga xam ne mooy lu wér nee na mooy ñu wax ne ñi yàlla melal fii ci na ñoom sàmmuñ cet làbbewu googee dëgg-dëgg sàmm yenn la ci kuréel yi ko fent ndax suñu borom tabaaraka wa taala daa wax ne daa xibaare ci ne daa jox ña gëm seen kon loolu la muy wane mooy am na ci ñoom ñu ko sàmm su fekkutoon amul ci ñoom ñu ko sàmm kon du Eh, du yelloo tuyaaba ji yàlla wax ne fa aataynaa alladhiina aamanu minhum ajrahum du yelloo tuyaaba jooju sàmm guñ ko sàmm moo tax yàlla tuyaabal leen yàlla wax gi wax ne fa aataynaa alladhiina aamanu minhum ajrahum mooy dañoo jox ña gëm yàlla ak yonentam ci ñi nga xam ne dañoo fentoon labbeke dañ leen jox seen tuyaaba ci saako yi ñu saako ngërëmal sunu borom tabaaraka wa ta'aala ak gëm ko ak gëm ay yonentam waaye ñu bari ci ñoom dañuy mooy yàlla dañoo génn ak toppam ak gëm ko nee na lii ñu wax ci loola la ñiy firi alxuraan wax wa mbokk jullit yi fii ndax gis ngeen fi fu Ibnu Jarir waxee ne kon lii de rek la ci ne bi daa war rafet dagan na ci diine ñu sos ko ñii ñu ñeme yàlla lañ mbokk jullit yi dañuy tuumal sax waroon xam-xam bi te li nga dégg ko naan la Ibnu Jarir loola nee na kon bi daa war a rafet sayees na ko maanaam sañ nañ ko maanaam nit ki sañ naa sos ci diine. wala bi defa bidaa bu rafet am ci diina te te Ibnu Jarir maanaam day firi laaya ji rek laaya ji nam ko firee nam ñëwee noonu la ko firee waaye amu ci lenn lum ci seetee di wax ne lii kon day tegtale ci ne bidaa bu rafet am na ci diine lislaam ji ñoom ñoo ko ko tuumal waaye du waxi dëgg même Faxruddin Razi mii ñu indi wir waxul loolu kon dañuy jël seeni déggin ci waxi borom xam-xam yi naan borom xam-xam yi ñoo loola te ñoom ñoo ko wax dégg bax jooju ñoom ñoo ko wax ñii ñu ñeme yàlla lañ. ñi gën a mën a sànq doomu aadama yi ak jullit ñi ci lañ bokk war nañoo ragal yàlla ci li ñuy def fan la Ibnu Jarir waxee ci lii ma jàng nii fu ne ne kon laaj di tegtale ci ne kon bidaa bu rafet am na ci diine ndax yàlla ngaa ñun ñële loolu lu dëgg waxi dëgg la muy wax ne lam doon wax mooy li yàlla wax ci laaj lay firi te mooy ñan ñoo yàlla ngaa ñun ñëpp ñoom yi ngaañ ñi mooy ñenn ci ñi nga xam ne dañ koo fent te sàmmuñte wuñ ak moom dëgg-dëgg sàmm. ndax kat yàlla daa wax ne am na ñum tuyaabaal kon la muy tekki mooy am na ñu ko sàmm dëgg-dëgg sàmm bu du woon ak loolu duñ duñ yelloo yooya kon yàlla nee na dafa jox ña gëm te fentoon la bay la bay la bega seenu tuyaaba ci sàkku ngërëmal yàlla sàkku ngërëmal yàlla googu mooy lan sàkku ngërëmal yàlla googu ndax mooy mooy sàmm la bega googu rek même ba alayhi ñëwee ci ci sharia am sax da ngay continuer sa ngërëmal yàlla da caa bokk bu alayhi salaatu wasalaam ñëwee nga topp ko nga gëm ko loolu dana ñëw ci kanam insha allah suba ak jàmm kon ni ko Ibnu Jarir mi Tabari firi kenn mënu caa déggee ci ne Ibnu Jarir day wane ne kon Ibnu Jarir daa wax ne kon bidaa bari fi sañ nañ ko sañ nañ ko fent ci biir diine ji loolu ñëwut ci tafsiru Ibnu Jarir mi Tabari daa firi rek ci ne laaya ji nga ñëwut ñëpp kat nee na ña sàmm ña ko fent te sàmm ko te gëm ca ñoom. ñooñu yàlla tuyaabal na leen ñooñu yàlla tuyaabal na leen kon ñooña ci sharia bi ñu jiitu woon la waaye ndax dégg am na leen lu mu fi jëlee ci laaya ji di wax ne kon bu dee suñ sharia kon la muy tekki mooy ku fent ji diina ji ngir sàkku ngërëmal yàlla su boobaa loolu yàlla dina ci tuyaabal loolu amu loolu mat na bàyyi xel bu baax a baax kon Ibnu Jarir la firi weesu wut ci jàpp ne kon laaya ji boo xoolee dafa jàpp ne dafa jàpp ne kon istinaa bi munqati la te mooy ñoom ci seen jëmmi bopp maanaam ñoo ko fent ñoo fent loola wa rahabaaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah maanaam loolu yàlla musu koo farataal ci ñoom ñoom ñoo ko fent suñ borom tabaaraka wa ta'ala ñoom ñoo ko fent am na ñeneen ñu firi ñu ko firee ñeneen ñu jàpp ne suñ borom tabaraka wa taala laaya ji istisna bi muttasil la maanaam mooy beew gi ci boppam daa mujj nekk lu ñu yoonal ci ñoom ngir sàkku ñu sàkku ngërëmal yàlla waaye am na ci ñoo xam jaaruñ foofu te sàkku ngërëmal yàlla gi dafa am lu muy firi lu sew loo xam ne dañu ci ñëw ci suba ak jàmm waaye bu dee ñii nga xam ne dañ ci sukkandiku ñi nga xam ne dañoo jàpp ne istinaa bi munqati la mooy daa mus yàlla da ko mustafarataal ci ñoom faf waaye ñoom ñoo ko fental seen bopp ngir lan eh, yàlla mosu ko farataal ci waaye ñoom dañ ko fent ngir sàkku eh, ngir sàkku ngërëmal yàlla waaye nag sàmmante ko dëgg-dëgg sàmm te mooy eh, ñenn ña gëmuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la taxoon ñu Euh, sàmm làbbewu googu ñoo la taxoon ñu war koo sàmm defuñu ko ñenn ñi nag def nañ ko te mooy gëm ko gëm nañu gëm nañu Isa sàmmonteeg seen diine bi Yonent bi alayhi salaam ñëwee itam ñu daal di koy gëm daal di ak moom te loolu du samay wax waxi Ash-Shaatibi la di waxi ñeneen danaa ci ñëw loolu mat naa bàyyi xel bu baax kon loolu la muy tekki mooy ña ko sàmman ña ko sàmmoonteel bi alayhi salaam ñëwee ñu gëm ko kooku mujj nañ génn ca làbbewu googu ndax mujj nañ ko folli ana ana fan la fi bidaa bu rafet amee fii fan lañ ciy tegtaloo ci loo xamee ne sharia am ne jiitu woon la ñu fentoon fa te yàlla sax buñ sukkandikoo ci tafsir mu jari mooy musu koo yoonal waaye ñoo ko bàyyil seen bopp ndax danga koy dañ ci déggee ci ne kon nit ki bu yoon bu fentee dara ngir sàkku ci tiyaaba yi ci suñ suñu sharia ñun wala dana dagan déedéet du demewut noona kadhalika fakhruddin ar-razi nee na lam ya'ni llahu bi ibtada'uha tariqata adh-dhamm bal al-muradu annahum axdasuha min indi wa nadaruha wa lidaalika qaala taala ba'da haadihi maa katabnaaha alayhim Raazi day wax ne ca tafsiram Faxruddiin yàlla jubluwu ci ibtada'uha da jubluwu ci ŋàññi leen waaye lam ca nam mooy ñoom dañ koo sos ci seen bopp nizar ko moo tax borom bi di wax ne maa katabnaaha alayhim lii dal Raazi wax léegi yéen loo leen ciy déggee yàlla ŋàññi wut ñee rek ci sos gi ñu sos loolu kon suñ diine ji itam loolu day tegtale ci ne kon. kuy sos itam yàlla dana ngaaññi loolu mooy lan loolu Razi waxu ko yéen a ko wax te ñàkk dim leen yàlla ñàkk a ngaaññi loolu dafa am ñeneen ñu ko fiire ne leen ñoo xam ne buñ ko delloo ngaaññi gi dafa dafay matale sax nag waaye ñii tafsir ñii dañoo tafsir am ñeneen ñu tafsir loolu mat naa bàyyi xel waaye damay ñëw rek seen subahaat yooyu ñu indi bokk ci tafsir yi ñu indi mooy tafsiru at-Tahir ibn Ashur rahimahullah wa rahma ulamaa il umma nee na suñu borom tabaaraka wa taala daa ataf jumla bi ci jumla ba ca des mooy wa ja'alnaa fi quluubi allaziina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahma wa rahbaaniyatan ibtada'uuhaa wa rahbaaniyatan wa rahbaaniyatan wa rahbaaniyatan wa rahbaaniyatan ibtada'uuhaa da ko ataf ci wa ja'alnaa fi quluubi allaziina ittaba'uuhu ndax kat ñaari jumla yi lañ làmboo dañoo bokk ci ne kot loolu daa bokk ci ngëneel yi nga xam ne dañ ciy sàkku ngërëmal yàlla moom noonu la ko jàppe lu jar a bàyyi la mooy yërmande ak ra ak rafa ñeewante ak yërmande ak labbewu nga ko xam ne ñoo ko fent kon la muy tekki mooy ñoom dañoo fental seen bopp ak labbewu goo xam ne yoonaluma ko ci ñoom waaye ñoom dañ cee dañ cee doon sàkku ngërëmal sunu borom tabaaraka wa taala yàlla daal koy nangu ca ñoom ndax kat. aaya bi ni mu tëddee ak bi bi muy nettali yëf yi ni mu ko tëralee nettalin wi loolu day wane ne yàlla danañ caa tagg kon yàlla da koo mujj nangu ca ñoom ca ñoom la ko nangu woon waaye ndax nangu na ko ci shari'atu nabi sallallahu alayhi wa sallam abadan lu tax ngay tegtaloo ci sharia am ne jiitu woon ci loo xam ne suñu sharia dañ ko da ko xaraamal te mooy waa ne wa kullu bid'atin dalaala yonent bi salaam wax ne lépp lu ñu fent ak réer la beneen mooy at-Tahir ibn Ashur ndax moo wax ne loolu mën nañ taa déggee ci ne bidaa ba dafa na ci diine loolu at-Tahir ibn Ashir ko ñoom ñoo ñoom ko ca déggee kon bàyyi leen borom xam yi wax ne laay ji kon li muy tegtale mooy labbewu bidaa la rek bidaa la boo ñoo ko fent ci seen bopp te yàlla bindu ko ci ñoom kon foofu ñoom foofu lañ man a sukkandiku ci ne istisna bi munqati la waaye du muttasil ndax bu doon muttasil moom li muy tekki mooy maanaam loolu dañ ko loolu dañ ko yoonal ndax bu fekkee dañ ko yoonal moom li mooy amatuñ fi mën a sukkandiku waaye dañ koy jàppee mooy istisna munqati kon yàlla farataale ko ci ñoom moo tax mu ne ñoom moo tax ñu ne gan géndikuwuñ ci lu jege wala ci lu sori luy wane ne yàlla dafa ŋàññi fent gi lay safaan bi kay mooy yàlla daf koo tagg ndax euh, aaya ji daa am ci nekk yu wane ne yàlla danañ tagg ci ñaari anam anam gu njëkk gi mooy li yàlla wax qawluhu illa ibtighaa ridwaanillah ndax yàlla euh, dafa wéral ne dafa yaxal ci ne ñoom seenu jubluwaay lu wér la seenu sellal lu wér la ci fent gi kon loolu bi tekki mooy def koo dagg waaye nga ñëwut fent gi gis nga de ñoom yemuñ ci ne yàlla nga ñëwut ya ña ñàkk a sàmmanteel waaye ña ko sàmmant e, e, yàlla ŋàññiwut ña koy sàmmanteel waaye ña koy ñàkk a la la ŋàññ foofu de waaye dañoo wax ne jëmmi fent gi sax yàlla ŋàññiwu ko anamu ñaareel ga mooy ñu wax ne fa aatayna alladhina amanu minhum ajrahum loolu ab texte la bu yàlla dafa tiyaabaal ña sàmmonteeg labbewu ga dëgg-dëgg sàmmonte loolu day tegtale ci ne yàlla nangu na ko gërëm ko ci ñoom ñaari anam yooyu daal nee na moom la dajale ci wax yi ñii nga xamee ne ñoo tafsir kon loolu ñoom ñoo ko déggee ci seen tafsir waaye ñoom ña tafsir waxuñ ne lay déggee ci laay ci ne kon bidaa bu am na ndax ñee dañoo fentoon yàlla gërëmale ko gërëmale ko ci ñoom moo tax waroom xam am na ci ay atte yuñ ci mën a ballulu ba ci jiitu moo di nasaara yi ñoom ñoo ko wax ne ñoom ñooy wax nasaara yi ñoo fent biddaay labbewu ci seen bopp ñaareel ba mooy alxuraan kontorut sos gi kontoru ko seen déggin ñetteel bi mooy alxuraanul karim li tax mu yedd ñenn ña mooy dañoo sàmmantiwut ak bidaa bu rafet bii allahul musta'an loolu boo demee ci Muhammad as-Siddiq Muhammad ibnu Siddiq al-Ghumari niki noonu wala eh, Cheikh Abdullah Siddiq al-Ghumari ak Cheikh Abdullahi eh, Cheikh Isa ibn Abdullah al-Himyari eh, boo demee ci seen téere yooyu ma doon tudd loolu ñoom loolu lañ fa wax nii danañ ko tafsiile tahqiqul bid'a wala itqaanu sun'a fi tahqiqi ma'na al-bid'a ak al-bid'a al-hasana aslun min usul at-tashri' loolu lañ fa wax kon daal nee nañ laaya ji dafay tegtale ne sax na bidaa bu rafet ci suñ diine ji la wax de te laaya ji at Isa la wax ñu ne suñ diine ji kon loolu dagan na fi ci seenu déggin nee na dafa leer nañ ñi kon nag res na ko mën a nangu sharia nangu koo xam ne bu dogu la daal mooy seeni eh, liñ njëkk a wax ci laaya ji donte am na yeneen yuñ war a munaqasha yoo xam ne ñoom itam tontu nañ ahlu sunna ñi nga xam ne ñooy al muhaqqiquna min al ulama biñ critiqué laaya ñoom itam indiwaat nag seen yeneen bi tontu ngir tontu loolu loolu yi nga xamee ne mooy liñ njëkk a wax duñ ñëw rek duñ ñëw rek fi saasa daal diñ indi laaya ji duñ indi fi duñ ñëw rek ci laaya ji fi saasa daal diñu indi tontu yi waaye dañuy njëkk a dañuy njëkk a leeral alxuraan ay texam nim leeree daan ñi ci ñi bidaa ak waa bidaa loolu ci lañ njëkk a ñëw bu noppi suba ak jàmm ñu door a ñëw nag ci seeni wax yooyu ci laaya ji insha Allah mbokk yi la shakka ci ne euh, alquran ak sunna alquran boo ko xoolee ndax ci alquran liñ njëkk a tegtaloo moo tax alquran ci la ñuy yem danañ ñëw ci sunna la shakka ci ne alquran boo ko xoolee da ngay yëg ne yaani ay tegtal yu leer nañ da cee ñëw ci wane ne sunna bidaa alquran mosu koo tagg mosu cee ànd ci biir diine l'islam ji. loolu lu mat a bàyyi xel la tegtale ne ko nu nekk nag ba ci jiitu moo di aayaat yi nga xam ne dafay ñëw di digle ñu topp yonent bi sallallahu alayhi wa ak aayaat yi ñëw di wane ne dañoo war a topp sunna te wattandiku biddaa dañoo war a takkook sunna wattandiku biddaa ak aayaat yi ñëw di leeral ne lu mat la bokk na ci laayaat yi ñëw di digle ñu topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabaaraka wa ta'ala day wax ni qul atii'u allaha wa atii'u rasul qul atiicu llaha wa rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kaafiriin qul atiicu llaha wa atiicu rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kaafiriin laaya jooju dafay ñëw di digle ñu topp yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam laaya ji li muy tegtale mooy dafa sant ñu topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam laa mboon na ñu topp ko ci ak dundam ak ginnaaw bi mu faatoo comme ni nga xamee ne dafa ak ak topp ko dafa làmboo ñu def ay ndigalam ta bàyyi lam tere kon wax ne bidaa bu rafet am na ci diine la shakka ci ne dafa juyoog lool li nga xamee ne topp alayhi salaatu wasalaam moom la làmbool ndax topp ko mooy bàyyi lam digle bàyyi lam tere te bidaa daf ko tere kon nu muy rafete maanaam bidaa daa bokk ci xeeti yañ tere yi nga xam ne ko war a bàyyi ngir topp alayhi salaatu wasalaam kon boo ci rafetalee ben la muy tekki mooy kon toppatoo alayhi salaatu wasalaam mata bàyyi xel la kon jonjoo ko def bidaa day bokk ci def lu ñu tere moo xam da nga jàpp lu rafet la moo xam da nga jàpp ne lu rafet la moo xam na nga jàpp lu rafet wala lu ñaaw la moo tax Ata alayhi rahmatu rabbil alamin ci mu tafsir Mujarim Tabari dafa wax ne ta'atu rasul sallallahu alayhi wa sallam ittiba'ul kitab wa sunna ñi la ko waxe nee na topp alayhi salatu mooy topp alquran ak sunna loolu leer na jeex na loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax Ibnu Jarir Tabari di wax ni bi muy tafsir wa atiu allaha wa atiu rasula la'allakum turhamun day wax ne la gën a jub ci wax yi mooy ñu ne yàlla dafa topp dafa digle ñu topp yonente bi sallallahu alayhi wa ak ci ak dundam ak ginnaaw bi mu faatoo topp ko ci leen digle ak lam tere ginnaaw bi mu faatoo ñu war a topp sunnaam kon yàlla dafa mota dafa dafa généralisé dafa matale ci ndigle li ci topp giñ ko topp digle gi mu digle ñu topp ko daf ko matale nee na ko ci benn situation ci benn jamono bàyyi beneen jamono kooku dafa matale ndax yàlla dafa bëgg a indi dafa ko bëgg a wane loo xamee ne day tax ñu mën a jébbalu ñu mën koo nangul wommatul ko ci ay ndigalam tereem kon nag ak sunna day làmboo bàyyi la nga xamee ne si nii moo di lan mooy lam tere ñu bàyyi ko te bidaa daa bokk ci ñu tere moo lay jàngal ci ne bidaa xasana amul ci sharia loolu boo demee ci téere bi ñuy wax as-sunna at-tarkiyya nga xam ne Yaxya ibn Ibrahim Xalil moom moo ko taalif as-sunna at-tarkiyya mafhumuha hujjiyatuha atharuha al-as'ilatu al-waribatu anha aha bokk na ci laayaat yooyu moo di laayaat yi nga xamee ne yaani dafa ñëw di wax ñu taxoog suma tabayi bid'a bokk na ci laayaat yi ñëw di wax ne ñu takku suma bàyyi bàyyi bid'a moo di nga xam ne mën nañ ko caa déggee mooy borom bi wax gi mu wax ne huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warraasixuuna fil ilmi yaquuluuna aamannaa bihi kullun min cindi rabbinaa wamaa yaddakkaru wamaa yaddakkaru illaa ulul albaab Rabbi tabaaraka wa ta'aalaa nee na yàlla moo wàcce ci alxuraan yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aayaat yi am na ci alxuraan aayaat yu leer naññi yu ngi xereñe yoo xam ne koy digg di ko xam nee na loolu mooy cosaanu alxuraan léppam daa leer tax ñeen ñi wax ne almuhkam alkulli wal mutashaabih alkulli almuhkam aljuzi wal mutashaabih aljuzi loolu jooju ñu ci ñëw am na ci yeneen i aayaat yoo xam ne dafa xaw a nuroo mën naa firi di fi di firi leneen anam nit ki bu boy bu teeyut mën naa dugal ci moom ab lënt bu defu ndànk neen na ñi nga xam ne seen xol ak jàng da caa nekk dañuy topp la lënt ci alxuraan la nuroo nga xam ne la muy firi mën naa bari ngir sàkku fitna ak jéem ko firi firin bu gudd te it loola kenn xamu ko ku dul wala yenn ya kenn xamu ko ku ak ñi saxañ ci xam-xam waaye yenn ya moom yàlla rek moo ko xam moo tax ñi saxañ ci xam-xam moom buñu agsee foofu dañ naan ah gëm nañ ne lépp ci yàlla la boo wode allahu akbar waaye nag waroom xel rek ñoo ci mën a waaru ñoo ci mën a fàttaliku laaya jooju la shakka ci ne laaya ji day laay ji day ŋàññi waa bidaa di santaane itam ñu taqoog sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ndax waa ñoom ñooy ñi nga xamee dañuy topp mutashaabihaat alquraan alkarim xool yi nga xamee ne dafa nuru ci alxuraan nga xam ko yombut ñoo fo lañuy yooyu la sàkku ñoom te ñooy ñi nga xamee ne nit dàgg sant lañ ñenn ñi sax ko firi alxawaarij moo tax Aïcha radiyallahu anha nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam tala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haadihi al-aaya fa qaala fa idaa ra'aytumu allaziina yattabi'uuna maa tashaabbaha minhu aw yujaadiluuna fiihi fa ulaa'ika allaziina an'a Allahu wa laa samma Allahu fahdharuhum yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa jàng laaya ji ba noppi daal di wax ne boo gisee ñiy dàggsante ci alxuraan wala ñiy topp yem ya nga xam ne am na tashaabuh ci moom nee na ñooñee mooy ñi yàlla tudd na nga leen watandiku hadiis bi mu ngi ci Sahih Buxaari kitaabu tafsiir moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jàppee li nga xamee ne si nii maanaam mandargam jeng daf koo jàppee daf koo def muy dàgg sant ci alxuraanul karim loolu ci mandargam jeng la ndax kay topp lënt yi wala yu nuroo ci alxuraan kooku foo ko fekk day dàgg sante mën naa gis li jàpp ne lii teg ci fekk tekkiwut noona te ji daal gi def ko tënk ci lan ci topp mutashaabi kuy topp mutashaabihaatul quraan foo ko fekk mujaadil lay doon ndax daa bokk jeng ci alquran mooy rafetal yenn ci bidaa yi ndax kuy topp mutashaabihaat alquran alkarim man ngaa gis loo xamee ne alquran daf koo tere sunna tere kon koy jéem a rafetlu moo ko rafetlu loolu ci loolu ci jeng ci alquran ci la bokk maanaam rafetal yenn ci bidaa yi ngir sukkandiku ci shubahaat alquran alkarim ndax laaya ji saxaaba yi dañ ko appliqué ci xawaari ji comme niñ ko solo jëlee ko ci abi umaamat al baahili radiyallahu anhu ndax ñoom ci waa bidaa lañ bokk ndax laay ji waaye laay ji rek dafay matale ci mboolem waa bidaa kon melakaanu jéng gi moom ñoom ñëpp ñu ngi ci biir moo day tegtale ci ne kon topp bidaa bu rafet ci diine wala di ko jéem a saxal loolu day dugg ci buntu topp mutashaabihaat yi loolu day wane ne ña koy def ci ak jéng ca lañ nekk loolu lu mat bàyyi xel bokk na ci laay yi yi ñuy tolo itam. Euh, laayaat yi bari na lool borom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa anna hadha sirati mustaqiman mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi loolu loolu yàlla ko wax lii mooy sama yoon mu jub xocc na ngeen ko topp bu leen topp ñalli ñallaan yi ko defee dalee mi tàqale ba doo leen ci yoon yàlla wi soo xoolee Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ko firi Abdullah ibn Mas'ud nee na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañoo aw yoon wu gudd wu jub xocc nee na daan nañu ah lii de mooy yoon yàlla yu mi ngi jub xocc mu daal di rëddaat ci ay ndeyjooram ak càmmoñam ay yoon yeneen yoon mu ne yii mooy ñàll ñàllaan ya yoon bu nekk am na seytaane bu ci nekk di woote daal di jàng laa ji wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u man tasahihul Bukhari loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax kon loolu tafsir gii bii ko yonent bi alayhi salaam firi dafa lay jàngal ci laaj dafa làmboo mbooleem yooni bidaa yi amul benn bidaa bu mu ca génne bàyyi ba ca des wala bu muy dugal bàyyi ba ca des bu leen topp ñal ñalaan yi benn yoonu bidaa génn ci kon di rafetal bidaa ci diine moom amut ndax daa bidaa daa bokk ci ñal ñalaan yi alayhi salaam musu ko santaane yoonu yàlla wii akub yonentam bidaa amu ci kon biddaa bu rafet moom laa shakk ci daa bokk ci yiñ sos ci sharia kon foo ko fekk day ginnaaw kon dañ ko sos ci sharia day dugg ci ñal ñalaan yi ci lay dugg loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax loolu moo tax mu dàqonteeg sharia ni ko ash bi waxee ci Al-I'tisam loolu mat naa bàyyi xel bu baax bokk na ci laayaat yooyu mooy borom bi wax ñu wax ne al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina tey jii di bisub Arafa laa mottali seen diine ah mottali xéewal sama xéewal ci yéen gërëmal na lislaam muy diina am nañu ciy tegtal wala di wax ne am na yeneen laayaat yu wàcc waaye bu leen nangulee loolu ndax bi alayhi salaam di fi jógee sharia amatul loolu ku ko wax génn nga ci lislaam ku jàpp ne alayhi salaam bi fi jógee di génn àdduna sharia ji génn nga ci lislaam donte laayaat ji sax nag am na yeneen ñu ko firee eh, ci borom mufassiruun min baabi al wal amaama al ilmiyya ci ne mën naa bañ a tekki. ne jamono jooji l'islam jépp daa matoon waaye am na yu wàccaat ci ginnaaw bi laayaat yoo xamee ne xëy na benn day doon loo xamee ne day gën a firi fàcce rek yu saxoon yu wàccoon xëy na yooyu lay doon waaye ay ay ay laayaat fi am wàcc na ay laayaat yooyu boo ko xoolee bi sifa amma mën naa bañ a génn ci ya nga xamee ne ay ay ayaat wàcce woon na di ko junj xëy na dafay ñëw di ko gën a firi fàcce waaye li dëgër moom mooy diine lislaam ji matoon na na sëkk mat na sëkk bi fa alayhi salaam di fi jóge moo tax laaya ji la shakka ci ne daa bokk ci yi gën a tegtale yi wane bi daa bari amul ci diine ndax day wane ne sharia lu sëkk la benn wàññi bu ci nekk loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax kon jàpp ne bi daa bari am na ci diine loolu dafa féerantikook li laaya ji tegtale te ñaar laaya ji nag la shakka ci ne mënut a boole ñaar yu féerantiko mënut a wax ne sariya ji mat na ànd ak ne lenn ci borom am na ñu ko wax ñu ñu firee laay ji noonu man naa xam moo xam ñu mujj ñëw la moo xam ñu njëkk lenn ci ñoom bokk am na ñu firee laay ji noonu ci ci Shaatibi moom ci bokk ci Shaatibi ci bokk loolu mat naa bàyyi xel kon jàpp na laay ji di wane laay ji di waaye ne diine mat na ba noppi mu nangu war bi daa ba dafa ci diine mooy ak dolli loolu mënta nekk kon Shaatibi di wax ne bu fekkee mbir yi noonu la demee. diine lu mat sëkk la amul lenn luñ fay wàññiku te bidaa nag kii fent di indi bidaa ci sharia ngir rafetal ko kooku ay waxam lam bëgg a wax moo xam situation wala ci ay waxam ci làmmiñam day wax ne sharia ba ay am mbir yoo xamee ne daa war wala dañ ko daa dañoo sopp ñu dab dabaatal ko loolu la bëgg a wax su fekkoon daa fas ne mat na sëkk moom sharia ci anam gu nekk du fent ci diine wala mu di ko dab dabaatal te ki wax loolu ko ku sànq la ku sànq la ci yoon wu jub wa loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax moo tax Ibnul Majishun nee ma dégg naa Malik ibn Anas donte am na ñëw ñuy ñëw doole ñuy ñëw ñuy jéem a néewal doole asar bii waaye dañoo xamut buntu asar bi asar yi di ñëw ci buntu bidaa ak ya ca aju ak di leeral yoo xam ne lu sax la ci sharia asaar yooyu xamuñ ñi ci asalafu saari daan jëfandikoo donte ak néew doole mën na caa am waaye dañ koy nangu lu ko waral mooy aslu ba daa sax ba noppi kon lii bu ñëwee ak néew doole wala ak faay-faay yu wayaf xaw a am ci asar bi du tax ñu du tee du tee ñu jël ko ndax dafa dafa sax maanaam nit ñëpp xam ne bidaa amul ci diine ak diine ji mat na loolu dafa sax ci ay textes yu leer kon bu ñu wax Malik bu ñëwee di ko nekk nettali asar bi nga sanad bi muy jaar ba ak si ci moom bu ci jafe-jafe amee terewul ñu nangu ko lu dul ku ñu wax ku u tuumaal lu amul da ca am su boobaa loolu mën nañoo wet di wérug asar bi waaye maanaa bi dañ koy gëm loolu jar a bàyyi xel. Ibnul Maajushun ne dégg na dégg na Maalik xam nga Ibnul Maajushun la shakk ci ne mën naa bañ a yaani wala maanaam Shaatibi daa wax ne qaala Ibnul Maajushun rek kon sanad bi soo xoolee. am na ba ci jaat ba ci Ibnul Majishun am na lu ci nekk doon te yenn ci borom xoxom bi ñu ngi koy ñu ngi koy wutal sanad waaye asar bi asar bu asar bu ñuy nangu la bu wér la ci buntu bi day Malik daa wax ne man ibtadaa fi al-islaami bid'atan yaraaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan xaana ar-risaala li'anna Allaha yaquulu al-yawma akmaltu lakum diinakum famaa lam yakun yawma'idhin diinan falaa yakunu al-yawma diinan li ash-Shaatibi inna ko ci al-i'tisaam ima alimaam Malik daa wax ne ku fent ci diine ji bidaa boo xam ne daa jàpp ne lu rafet la njort daa njort ne kooku kooku daa njort ne alayhi salaam dafa war risaala bi wala iyaazu billah ndax yàlla daa wax te tey liggéey ji laa mootali moo tax asar bii sax ndax xam nga dañ koy wéradil am fu ñuy jaar ba di ko wéradil donte wéradi gi nag amul solo ndax bu wéree du baax ci ñoom baax ci ñoom parce que imaam Malik daa sukkandiku ci laaj yi di la te ñoom sax dañuy weddi ci ne loolu mënoon nañoo wax ne raaya ji am na ñeneen ñu ko firee lu boo ak ne alxuraan ji matoon na sëkk wala lépp wàccoon na kenn waxu leen la alxuraan ji lépp daa wàccoon jamono ji diina ji mat na sëkk lañ wax. Imam Malik bokk na ñu ko firee moom mooy diina ji mat sëkk kon su fekkee yàlla da ko wax loolu ba noppi ñuy waxaan ne bi daa ba rafet am na ci diine kon demeen alayhi salaam maanaam da ko waroon na jàngale ba noppi jàngale wu ko kenn ñëw di ko xam loolu musiba la mu ne jamono jooju laaya ji wàcc lu nekkul diine. jamono ji mënut a nekk diine ñun itam lañu loolu la ñuy wax rek ba jamono ba Imaam Maalik di wax loolu nekku diine mun a nekk da nekk diine jamono ji ñu toll. moo tax Ash-Shawkaani rahmatullahi alayhi ci téereem boobu mu tuddee al-Qawlul Mufiid fi adillati al-ijtihaadi wa taqliid day wax ne su fekkee yàlla daal mottali diineem ginnaaw bi nga xamee ne si nii ngëb na ab yonent njëkk muy ngëb ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam lan mooy xalaat bii nga xamee ne dafa am ñu ko sos ginaaw bi diine ji matee ginnaaw bi diine ji matee te mooy saxal bidaa bu rafet ci diine su fekkee seen xalaat boobu da ci diine la bokk ci seen pas kon daal diine ji daal mata matagutoon lu dul ci seen xalaat ñoom matagutoon ci ñoom lu dul ci seen xalaat te loolu moom ko ko jàpp la chaque ci ne danga weddi alxuraan danga koo delloo te loolu musiba la su fekkee diine su fekkee xalaat bu bokk ci diine kon ban njariñ moo nekk ci di équipé wu équipé wu ne ko xam dangay occupé wu di yittewoo ci loo xam ne bokku ci diine moo tax yenn yi dalaalaati cànkuteeg wax yi bari yi nga xam ne ñiy dëgëral bi daa préfère ñu ngi koy wax jur di leen diglu sax ñoom nag ndax bu la am seen jot. Hmm? nee na li aw lay la wu dog sik sàkka di dalil bu màgg boo xam ne kenn mënu koo puus nee na ay ay ju tedd ji Shawkaani de al-yawma akmaltu diinakum al-yawma akmaltu lakum diinakum moom sama la ko fiiree yéen diine ji mat na sëkk def ko muy. loo xamee ne da nga ci mën a wokk da nga ci mën a xori xar kanam yi ñi nga xam ne ñooy sukkandiku seen xalaat ci diine man man man leen cee toroxal man cee suufeel seenu lay kon lii mbokk jullit yi loolu lañ njëkk a wax ci euh, seen wax jooju di wax ne loolu wax du dëgër parce que aaya yu leer nañ ñi dafa ñëw di di ñu tënkaloo ñu topp alayhi salaatu wasalaam tabatandiku bidaa insha allah suba ak ñëw ci laaya jooju ñi tegtaloo wafaqa allahu al-jamii' wa sallallahu